nafisatun waaw bu bu bu tedd ta màgg ta ta am njariñ ta bari njariñ nga cee jënd ay trésor yu dul jeex ci sa nokki googu benn kese boo xam ne ay njariñ la après du jeex kon nag bàyyi ci xel waaw fanta bi saa yeewu leen waaw topp mbumbaay mi rek championnat bu jeex ngeen langal ko beneen coupe du monde bu jeex wala Europe wala Afrique ngeen topp ci lool rek waaw yooyu may caaxaan la waaw <laughs> waaw léegi gàddaay sa bopp sa bopp ba yooyu yow affaire yooyu sax ay ay ay ay ay ah daanaka <laughs> ñu la doon laaj lu xew biir Mongolie moom looloo <laughs> sa stade yaa ngi nii tiim la waaw groupe Papa Stéye Diop ngi ñoom Léopold non pas Léopold Léopold gars yi ko. Euh, stade du Sénégal maître fi ñu tuddee notre président l'ex. président rais Abdallahi Wade hein <laughs> voilà kon <laughs> mu ngi noonu nga bañu mu muñ sa bopp yaa ngi nii Manchester saway ah saway mais nga muñ sa bopp ba yoo doo ci dem saay gàddaay nga yooyu ndax reytaa la yàqtaa la sa borom benn wula fi ngir nga yàqtaa yàlla tere nag yi nga xam ne am ak xaraamam moom daa gën a téeleer moom <laughs> bari yeeg sàngara yeeg ah ah nekk jigéen yu la daganul yeeg naan da ngeen di génn yooyu yëpp yow ndaw si yeeg noonu di coroonte fu nekk nga am fa fukki far yoo xam ne bu bis bi jëlee ku nekk nga tëj ko fenn am foo ko accueillir di zongale boo tawgee ci ji tuut nga xaar ma ñëw dem ci keneen ci léegi sax foog naa gars war nañ dépasser yooyu femmes yi léegi ak gars yi lii yàgg laa wax ah. mu ne fii man man la ma xamoon ba may nekk. <laughs> Sénégal bu yàgg goo nga xam ne dootul senegal bi am léegi <laughs> man moom laay waxe waaw maa gars yi innové nañ moom ne gars moom ci innovation lañ dëkk waaw <laughs> waaw wala iyaazu billah wala iyaazu billah ak ay sàcc alalu jàmbur ak yooyu moom neex na alal neex na bakkan bëgg na ko waaye daganu la nga gàddaay ko voilà loolu mooy bu baatin nga xam ne bakkan ci la la yoon waaw wa anna nafsa la ammaratun bis suu waaw ak fitna yi nga xam ne ñooy xew di ko daw comme li yonent way sa saam wax waaw boo ndax boo yuqante ko rek ku yuqante ko rek dina la xiccaale da lay waaw kooku koy mooy ci gàddaay mu muhajiru kon ñaari hijra yooyu ñoo am hijra bii nag la yonent way sa saam wax mooy ku gàddaay li borom bi eh, eh, eh, daldi tere moo lépp loo xamante ne nii yow nit buñ la nee hijra bële bi su yonent bay saa saa am waxoon ba gaay naan dañoo bëggee jël mën na leen laa hijratu ba'dal fath walaakin jihaadun wa niyya hijra après fatu Makka amatul waaye jihaad daal ak yéene bu rafet rek waaw yow boo nee gàddaay amatul dañ naan la loolu sax mooy bu Makka boobu ah mooy jamono jooju mais gàddaay comme li boroom xam-xam yi wax mooy de toute façon daa des ba léegi. képp koo xam ne circonstance ya waraloon gàddaayu la waraloon yu Makka dem médina xew na ca yow dëkk ba nga ne manoo faa jaamu yàlla waxuma nag loo xam ne ci sa xel mi kese la ne am na da dañoo seetaani télé di déglu journaliste yi wag plateau euh, invité yi ñuy invité gars yi ñuy wax ay extrême droite ak droite de boo leen déggee li ñuy wax nga foog ne réalité la di dal euh, immigré yi ay l'islam ak yooyu ba yow ñooñ si dañoo tëj seen bopp ci loolu ñu jàpp ne loolu mooy réalité loolu du réalité fen waaw loolu ay kat ay ay ay ukkuso ay waaye du ukkuso ak ay kàcc yu mag yu ñuy kii la ngir am électorat bi ngir am ñu leen fal loolu kese la di décrire benn seedi bu ndaw bu amee ñu bëgg wax ne dëkk ba ñëw la mel waaw wala di daan naan wala li di nàngam ak nàngam loolu sa xel mi kese la waaw mais ma maadaama yaa ngi mën a jaamu yàlla ci ab dëkk nga des fa même bu dee yéeféer yaa fa bari ñuy gise ci yow l'islam à travers yow comme le al imam al Mawardi ash rahimahullah wax loolu xam nga ne moo gën fuuf nga jógo fa dem di dem feneen kon nag mu ngi noonu la kon mu ne al muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu léegi bu dee boobu kon mooy jeexul ca boo doon jóge Makka dem Medina boobu moom jeex parce que nag lañ doon daw daaru xarb la woon léegi daarul islam la foo xam ne boo fa jaamoo yàlla ñu duma la sonal la amatul moo tax bëgg saa jógee di ñëw ngir rawale ci diine ban diine ngay rawalee ci Makka ngay <laughs> alors que Makka léegi ñu ngi fiy nodd di fi aj di fi def lépp alors que loolu amul woon jamono yee saxaaba ya doon gàddaay ak seen sang alayhi salaatu wassalaam kon loolu lu leer la léegi mooy boobu du toute façon jeexul waaye boo nee bu mag boobu Makka di Medina jeex na waaye nga xam ne am na bu des mooy al euh, euh, euh, mu ne man hajara ma naha allahu anhu kii gàddaay li nga xamante ne moom la borom bi tabaraka wa taala daal di tere waaw kon nag mu ngi noonu lépp lu la tere bi lu la borom bi tere rek mooy loolu mooy danga koy boo ko bàyyee rek mooy yow yaa ngi yor darajaay koo xam ne dafa gàddaay <laughs> te nag borom bi ah, ku gàddaay de du la seetaan de gis nga lépp loo bàyyi eh, te yàlla tax hein na la leer ne borom bi du la seetaan inna allaha la yudi'u ajra al muhsinin waaw borom bi du sànk jëfu ñi nga xam ne ñooy rafetal wana mu ne wa man yuhaajir fi sabilillah yajid fil ardi muraagaman kasiiran wa sa'a waaw gis nga te loolu gàddaayu yaram yi la doon wax képp ku gàddaay ci yoonu yàlla tax nga bàyyi sa dëkk dem beneen dëkk boo xam ne miinoo ko suuf soo xamul ay nit ñoo xam ne miinoo leen xamoo leen sa amaana hein fil ard ci suuf borom bi de dina la trouver ci suuf loo xam ne ay usik ay ay xéewal yu mag a mag a waaw ak yaatu yaatu waaw xam nga foog ne yii man apatride laay doon kenn ama amatuma national ji fen waaw nga dem borom bi ubbil la fa xoola keroog <laughs> yaa loo xamante ni c'est tellement daanaka c'est impensable presque en France il a deux jours laa déglu ci France Info ñu naan benn kii <laughs> syrien boo xamante ne Syrie la jóge en deux mille quinze mooy temps gi gars yi di jóge vague yu mag yooyu rek doon ñëw Europe Syrie la ñëw deux mille quinze la ñëw en Allemagne euh, daaw daaw walla daaw ji wala ren lañ ko fal maire dans <laughs> en Allemagne maire mu naan waa waa ji ah non mooy deux mille quinze xam ñu ñu ngi deux mille vingt trois ñaata at huit ans ah huit ans te moom ci xam nga fu jaar ci mbëkk mi mooy gis nga gaal yooy gaa yi di jël di di lab ci kii gaa yi di faatu yu bari nga koy dégg saa ne fan yi rek am na yàlla na borom bi yërëm leen. te teggil leen coono yi nga xam ne moom lañ ne waaye suñu réew yi war nañoo def dara waa mel ni concert nañu woon te suñu réew yi la ñuy jóge ay Siréki ma suñu réew waxuma ay africain ah kese mooy ay Syrie ay Égypte ay Sénégal ay Mali ay euh, Freetown fa la ñuy jógee ay Côte d'Ivoire di daw ay Tunisie ay Maroc sax di yéeg ci gaal yi di mettre leur vie en péril ngir lan ngir uti dund du neex un Eldorado bi ñu leen di dikk ak bi leen di wan ci télé yi waaw waa ji de moom la dugg ñëw 2015 mu ne ma jàng langue bi kii ay li interview ñëw day kii am gars yi intégré ko waaw mu ñëw dafa faire campagne ah mu am kaay kii euh, jox ko këyit mu mu mu mu def faire la campagne mu naan maa ngi dem ci euh, chef d'entreprise yi euh, localité boobu di leen convaincre ngir bi bi muy def campagne ñu ñu ñu dékk micro bi yenn chef chef d'entreprise ñuy témoigner. saay daa rafle affaire bi mu moom la gars yi fal xam nga ne kooku kooku <laughs> kooku ba muy jël gaal ga doon daw siri ca guerre civile ba nga xam ne ba léegi jeexagul allahumma sallim yàlla na borom ba yokku dolli jàmm indiwaat jàmm ca bilaadu ñoom imaamu Nawawi bii mooy seen dëkk ak Dimashq yaa ngi dégg tout le temps ñaa ak Dimashq ñaata borom xam-xam ñoom Seydina Bilaal ak ñoom ñëpp foofu lañ newoon ah radiyallahu taala an sahabati rasulillah ñaata ci boroomi xam-xam la suuf soosu ah nekk ci xeex boobu bu takkar naa si boo xam ne kenn xamul lu ko indi lu dul rek ay ay toppandoo ak ay ñu ngi manifester ñee def nañ nañu def wal iyaazu billah ak révolution révolution ñàkk a doxal njàngaleem yonent bi saa saam rek léegi nag ñu nit buñ doxalul njàngaleem yonent bi saa salaam bu fi kenn yaakaar na ñun dinañ am miracle ah la dal ñee manuñoo dal parce que diw ak diw gis nga foofu ña fa tëdd xaaju ñoo tëdd Sénégal waaw ay yonente yàlla ñoo fa ne siri voilà te teewul li leen dal dal lañ léegi nag yaakaaral na yow di nga def loola neex après parce que yow ñu am nañ sëriñ diw ak sëriñ diw léegi dara du ñu dal yaa man a yaaw yaa man a nax sa bopp kon <laughs> kon waaw kon yajid fil ardi murawaman kathiran wa sa'a naka noonu loolu ne ci gàddaayu biti bi nii mais gàddaayu biir bi loolu la lépp loo bàyyi te yàlla tax borom bi da la koy remplacer mais yoo xamante ne jaan àjjana gi ngay dund wallahi gaa yi nekk di ut plaisir feneen ay distraction feneen ci yi nga xam ne mooy yiy jeexe bëla caaxaan yeeg ak yi nga xam ne yu xaram pur ñoom seenu xaram dafa leer ci yaxu alquran waaw ay sàngara seeg ay njaaloo jeeg ay sàcc yeeg jeu de cartes yeeg hasard yooyu di ko jàpp ne foofu la la la ñuy utee seen vide bi ñu am yow bu ñu xamoon dund mooy la boroom xam-xam boo xoon ni ci yàlla la radiyallahu anhu gaa yi gis nga boroom nguur yi bu ñu xamoon ñun ci li ñuy dund dañuy bàyyi seen pale yi ñëw xeex ak ñun ngir nangu ñun li ñuy dund nekk ci <laughs> waaye nag xamuñu ko borom fee ko même bu dee nag ci suñu mbaar lañ dëkk wallahi li ñuy dund ci suñu xol yi buñ ko xamoon seen pale yi la ñuy génn di xeexak ak ñun ngir ñu wax leen nan lañ def ba am ko ñoom ñu am loolu la te te deles génn seen palais kon nag al muhajiru wal muhajiru te ki gàddaay man mooy ko xam ne hajara gàddaay na maanaha allahu an li borom bi daal di tere léegi nag nañ jël bi ci tegu comme ça ñu jeexal ko ci mu gën a gaaw mu ne mooy hadith deux cent douze mu ne wa anhu radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala kaana ala saqali nnabiyi sallallahu alayhi wa sallam rajulun yuqaalu lahu kirkira wala yuqaalu lahu karkara famaata faqaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam huwa fi nnaar fadahabuu yanzuruun fa dahabuu yanzuruuna ilayhi fa wajaduu cabaa'atan qad ghallahaa rawaahu al-Buxaariyu rahimahu llahu taala kon xadis bi ci tegu muy xadis ñaar téeméer ak fukk ak ñaar mu ne wa anhu radiyallahu anhu mu ne xadis bi it mu ngi koy jëlee ci ki mu jëlee woon léeba léegi muy Seydina Abdallah ibn Amr ibn al-Aas wa anhu kon radiyallahu ta'ala anhu mu ne annahu qaal mu ne kaana nekkoon na moom Seydina Abdallah ibn Amr kaana nekkoon na ala saqali nabi mooy ci wa saqal mooy njaboot goo xam da ngay ànd ak ñoom booy voyage yi wala da nga leen di yor comme luñ naan bu dee ci wàllu bagage ay moom lañ naan marché bi ay kii yoo yor yoo àndal yoo xamante ne nii ci tukki bi ngay de mooy saqal boo gisee ci diis diis mooy siqlu ah, mooy lu diis Hmm? mooy daal entourage am la la bëgg a wax eh, njaboot yonent bay saar saar mooy ñoo xam ne moom moo leen njaboote mais ab jaamam la woon rajulun benn góor boo xam ne yuqaalu lahu kir karkara voilà waa ñoo xam ne dañ ko doon wax karkara dinañ ci ñëwaat am na riwaay yu ne kirkira fa maata léegi nag mu génne àddina bi mu génnee àddina fa dahabu yanzuruna ilay saxaaba yi radiyallahu ta'ala daal di dem di ko xool yanzuruna ilayhi di xool ay mbiram daal waaw léegi nag bi nga xamante ne nii ci lañ dem di xool ay mbiram fa wajadu aba'atan qad ghallaha non non non fa qaala rasulullah fa maata fa qaala mu gaañu waaw <laughs> fa gaa loolu laa fàtte dama koo sëte fa maata mu faatu bi mu faatoo waajooj fa qaala rasulullah yonente bi salaam ne kii de moom min ahli naar waaw ne kii huwa fi naar moom ci safara mu nga safara waaw fa dahabu yanzuruna ilayhi gaa yi dem ngir xool vérifier affaire boobu ah safara kii waa ah, xare nii fa wajadu ñu fekk abaatan benn mbàjj ah benn yére boo xam ne bu diis lay doon qad ghallaha boo xam ne daf koo dérobé woon da koo jëloon ci butin de guerre bi laata ñu koy séddale mu ne xadis bi rawahu daal dina koy solo ah al-Bukhari yu muy al imam al-Bukhari rahimahullahu taala xadis bi nag al imamu Ahmad daal dina koy solo tamit na ko noonu al imam Ibnu Maaja al-Qazwini rahimahullahu ta'ala al-imam al mu ko indi ci kitabul jihad wa siyar babul qalil min al eh? baabu al-qalil babu jihad ak as mu ne babul lu néew min al-ghulul ci wuruj mooy ci nax jël alal joo xamante ne daganu la laata loolu cosaanam mu ngi jóge ci loo xam ne ci butin de guerre mang biñ jële ci toolu xare nga am loo ciy jël sa laata ñu koy séddale loolu mooy al-ghulul laa yaqbalu allahu sada laa tuqbalu sadatu salatun bi ghayri duhur wala sadaqatun min ghulul premier hadis bu imaamu Tirmidhi ci eh, musnad jaami'u Tirmidhi wa hadis mawlana ibn Umar eh, imaamu Tirmidhi jël Qutayba ibn Sa'id ba ci ñëw ci ibn Umar borom bi da du nangu benn julli boo xamante ne nii amul laab waaye du nangu benn sarax boo xam ne ci wuruj alal ju daganul da ngaa eh, dérober alal sàcc alal wala alal ja lewul nga ciy saraxe wala di ci dem Makka tey bésu Arafat ca waa Makka ah, nga dem fa yow da ngay sonal sa bopp borom di ne du ma nangu loolu waaw wala ngay saraxeeg saraxe jëndal nit bi ci loolu dangay ngay font rek yow doo ci am yool de yow en tout yow mi ko joxe kon mu ne kon euh, euh, foofu la ko ne mu ne haddathana Ali ibn Abdillah mooy Hayatul Wadi Abul Hasan mooy ibnu ibnu al-Madini sëriñam bu mag bi qaala haddathana Sufyaan mu ne ko ñu nettama Sufyaan ibnu Uyayna ibnu Abi Imraan Maymuun al-Hilaali Abu Muhammad ah, dëkkoon juddoo Kuufa waaye Makki la Makk la du la doon nekk la newoon ana Amr mu jël ko ci Amr waaw moo tax bokk na ci ñoo xam ne ban Sufyaan la Sufyaan an Amr Amr ibnu Diinaar ñoom ñaar ñi al-Makkiyaani muy Amr ibn Dinar al-Makki mu màgg ma al-Jumahi mawlaahum rahmatullahi alayhi an Salim ibn Abil Ja'd mu jël ko Salim ibn Abil Ja'd Rafi' Abu Asma al-Ghatafani al-Kufi rahmatullahi alayhi an Abdullah ibn Amr moo ko jël ci Abdullah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala qaala kaana ala thiqa ala thaqali nabi hmm? ala thaqali nabi sallallahu alayhi wa sallam rajulun yuqaalu lahu Karkara ah? fa maata mu génn àddina fa qaala rasulullahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ne huwa fi naar ne waa ji mu ngi safara fa zahabu ñu dem yanzuruna di ko xool ilayhi fa wajadu aba ñu dem xool fa wajadu ñu fekk ilayhi fa ah, wajadu abaatan qad ghallaha ah. qaala abu abdillah qaala ibnu salaam ah. karkaratun karkaratu yaani bi fathil kaafi wa huwa madbuutun kaza mooy gis nga li ma doon dañ koy wute ah ndax bu dee ci riwaaya Imaamul Buxaari ñu ne yuqaalu lahu biñ gisee kirkira mu ne nag Ibnu Salaam muy al-Biikandiyu ah, ah rahmatullah alayhi sëriñam bu mag boobu Muhammad ibnu Salaam Muhammad ibnu Salaam al-Biikandiyu ah, ah, rahmatullahi alayhi moom al-Buxaari moom ci moom Imaamul Buxaari ñoo bokkoon cosaan fële ca Bukhara mooy al Bikandi moom dane affaire bi lii la karkara la voilà karkara waaw imaamul Waaqidi nag nee na waa ji jaam la woon boo xam ne jaam bu ñuul la woon bu yonent bi alayhi salaam amoon moo doon téye eh, daa bàyyi yonent bi alayhi salaam bu doon dem waaw léegi am na nag eh, Abu Sa'id an-Naysaburi nee na nubien la woon mooy ñooñ dëkkoon ci Nubie Nubie antique eh, foofu lañ ko jël ci jaam yooyu la woon Euh, benn euh, Hawza Hawza ibn Ali al-Hanafi te jiite woon Yamaama damay fàttali ci siira bi ñoom ñi moom moo ko euh, moom moo ko mayoon Yonent bi alayhi salaam ah Yonent bi salaam daal di koy goreel ah, kooku noonu léegi nag am ñu ne Kirkira la waaw léegi am ñu ne Kirkira am ñu ne karkara waaw ne karkara la imaamu Nawawi nag rahimahullah dane ci kaaf bu njëkk bi kaaf bu njëkk bi lañ juum waaye bu bu mujj bi moom kii la ka ñii ne kar kar kira ñii ne kir kira loolu la wax ne gis nañ ne albiikan bii moom rahimahullah nee na karkara voilà gi gis ne <laughs> waaw loolu wala ne karka eh, karkara la kon mu ngi noonu léegi kon daal lii luñ ciy gise mooy euh, ndaxa dafa génn àddina ci loo xamante ne nii euh, dañu yaakaaroon ne kii de dina nekk shahid waaw waaye ba mu génnee àddina te loolu am na xadis buy ñëw bu Seydina Omar bu naan yeneen tubaab saa saa ku génnee àddina <laughs> ñu naan euh, ñuy romb naan ci shahid sahaaba yi ñuy shahid shahid ba ñëw ci kenn mu yeneen tubaab saa saa ne kalla keroog Xaybar mukk ne kii. gis nga lim jëloon ci mba ci màng mi ta euh, séddale jowuñ ko mu ngi tàkk ci kawam sawara comme quoi mooy gis nga alalu ñépp bokk nga ne ko tungaañ ak tooñ la waaw xam nga fi ñu jóge sànk waxuñoon lëkkaaleen bi ak bunt bi ñu nekk <laughs> al muslimu man salima al mooy ñu mucc jullit ñi ci bërëb dëgg dëgg jullit mooy ci yoo xam ne boro jullit ñi dañuy Euh, mucc ci ayu loxoom ak ayu làmmiñam waaw mooy mazalim tooñ yooyu la dul kii sax ndax day day xam ne dañ az-zulmu borom bi da koo xaraamal waaw muhaajir nag mooy ki nga xam ne gàddaay ni lépp loo xam ne tooñaa ngi koy jëm ndax loo def rek yaa ngi tooñ mooy teg nga mbir yi foo xam ne borom bi teg loowu la fa kon nag mu ngi noonu kantaa fii mooy ne ndekete yoo tooñ amul loo ci loo loo amul bu kenn xeet lu ndaw surtout bi ñu gën a garaaw mooy alalu mbooloo lu ñëpp bokk nga ne ko tungaañ kii lan moo ko lal ñi ndax ñëpp ko bokk alal ñépp la loo xamante ni xallaha daf koo jël ci màng mi laata ñu koy séddale allahu akbar loolu moo ko dal moo ko dal loolu yii waaw yonent bi saa am ne waa ji mu nga ca safara mu ngi noonu kon lu tuuti moo tax imaamul Buxaari tudde baabul qalili minal ghulul buntu lu néew même lu néew bul xeet waaw yonent bi saa gisoon nañ ko xadiis bi ñu ñëwee ku fi ñëw am lara dara dara loo yoo fi jëlal dara shay'an gis nga boo fi ñëwee boo ci ci ci hadiisu al ibnu Lutabiya bi yawmal qiyaam da koy da koy saaj laa ya'khudhu ahadun minkum shay'an bi ghayri haqqin illaa laqiya Allah ta'ala yahmilu bu dee puso duñ ko yal ah imaginer ñi nga xam ne ab dëkk lañ toje nag <laughs> ñoo xam ne dañ leen a fal ñu ne seen susi xaalis jeex na jël dëkk bi tom tongee ko suufu dëkk bi ñu tontongeeku waaw ñoo xamante ne nii démboo njaay ñenn ñu bari coom ay chômeur lañu ñoo ñuy tabax am ay terrain ay domaine yoo xam ne seen doom yi ay ferme ay lu nekk gaa yi gaa yi ni ñuy jiiroo waaw ndax ñun en tant que wolof dañoo am problème waaw ñoo lay wax ay waxu ku yàlla tàccu nag ta feccoo na waxi caaxaan yooyu ñuy wax en fi ñu koy utiliser baaxul waaw waaw dootoo masatee feccat ak boo boo jubal sax ñu bàyyil dox dox loolu rek gis nga buñ la fi jëlee boo téye noonu bañ jële la fi te ñoom lañ bëggoon nga def ko wala amoo lu amoo lu bari lu dul yow la la la nga doon am ta ministère ba wala poste ba ngay ron ah jekki am problème u argent gaa yi bu man bu ma duddee rek kii kii moo yées eh, camére moo bon waaw mais ñeme naa ñëw di ñu laa naan da ñu lebal te mu nekkoon ministre ñu koy wax buy dof dof loog bi bàyyi ko kii waaw kii kasara yu la lay wax wala yaa da ala limite dañ lay saaga waaw te lu normal waaw mooy ñi nga xam ne ab ab dëkk lañ tojo nag lii ñoom lan yenu yawmal qiyaam xam ne ndax lépp lañ sàcc bàyyiwuñ fa dara waaw lépp ñu def ko ci seeni moomeel walla iyaazu billah moo tax yooyu mooy yi ci gën garaaw moo tax kii nii li ko dal mooy li mu mbir mi li muy ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw ba mu jëlee loo xam ne moom daganu ko loolu mooy waral safara ci kawam waaw comme quoi loolu mooy mu ngi ci safara boo tax borom xam-xam yi rek waaw bu dee ne waa ji daa fekkoon ne moom jullit la woon kii nii <laughs> mooy lan te ne fa dem nii. bu ko yàlla jéggalul li mu def fa la jëm wala finnaar mu ngi ci safara ni mais du fa sax waaw <laughs> waaw ndax moom wooy ngëm yàlla yi de toute façon bam des bu dee ne daa daganal mbir mi koo xam ne dana wax yow yàllaa ko daga moo ko xaraamal mais man daganal naa ko c'est quoi ça oh y problème waaw kooku moom yéeféer la <laughs> waaw <laughs> moo tax day sax foofu voilà léegi kon mu ngi nii kon nag nañu moytu ko bu baax tooñu alal alalu mbooloo moo xam ab ab ab kees la buñ la dénk ndax kat koñ bi dañoo am lu ñu war a defar yow lañ wóolu jox la ko nga ciy njoñey ginaar ñu yekk rek may paasawaay takkum ñenteel ndekete yoo ci kees gi la la leen moom lay tedde te buñ buñ waxalee dëgg xaqiiqaay mbir mi mooy ci kees gi lay toroxi kay ndax loolu day torox waaw waaw ndax la muy lekk nekk lu dul safara waaw loolu mooy xaqiqa bi mooy réalité bi kon nag nañu bàyyi ci nañu moytandiku abaa am même am manteau ab tunique boo xam ne moom nga jël loolu bu ko xeet waaw jël ko ci loo xam ne moomoo ko wol nañ la puso sax boo ko jëlee ëpp na waaw mbir mi daal mooy daal alalu jàmbur wala alalu loo xam ne yow daganu la sa amoo ci àq bala sant ba waaw dañu sant ba waaw <laughs> waaw rahimallahu ta'ala axina Mamadou Ba alhamdulillah waaw rahimahullahu taala mooy ba nga war a sant ba alalu jàmbur ba nga war sant waaw nekk fi yow daal di tungaañ alalu jàmbur yi rek waliyasu billah kon nag xam naa ñu yem noonu euh, kon imaamul Buxaari yi wax nañ la ñi nga xam ne ñoo ko solo bii ñoo insha allahu taala ñu dugg ci xadis bii moo bii di ñëw ñu dugg ci xadis numéro